wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man kaanat 'indahu mazlimatun li akhiihi min 'irdihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawm falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an laa yakuuna diinaarun wa laa dirham in kaana lahu amalun saalihun uxida minhu biqadri mazlimatihi wa in lam yakun lahu xasanatun uxida min sayyi'aati saaxibihi fa xumila alayhi rawaahu al-Buxaariyu rahimahu allahu taala kon al-imaamu al-xaafidu an-Nawawiyu rahimahu llah jey jataa bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañu xadiis bi nga xamante ne ci buntu bi ñu nekk tool bi xaraamal tooñ ak di delloo li nga xam ne mooy tooñaange yi mooy xadiis gisoon nañ xadiis numéro mooy xadiis sayna Abu Humayd Abdurrahman ibn Sa'd ci li a siiw as-Sa'idi ci turam mimu euh, ne euh, histoire ko yonent mi alayhi salaam employé woon yónni ko jox comme muy Ibnul Lutbiya ah Euh, mu ñëw ne bon lii pour man la lii pour yéen la loolu gisoon nañ ko taa bi nag moo ñu xawoon a njatt fin bi te dañoo waroon a génn moo tax yenn yi euh, taxawaatuñ ci sax yoo xam ne boo mënoon na ci dugg ay njàngat mais moo nañ ci yem noonu insha allahu taala tey nag ñu war a gis kon xadiis bi ci tegu mooy xadiis deux cent dix muy ñaar téeméereelu xadiis bi ak fukk mu ne waan abi hurayrata radiyallahu anhu mu ngi koy jëlee seyna abu hurayra abdurrahman ibn saxr moom li gën ci turam moom itam gisoon nañ ne dañoo wute ci naka naka naka la tudd dañu ko jee wute naka la tudd ah léegi mu ne kon waan abi hurayra wa abi hurayra ñu ngi jëlee ci seyna abu hurayra ba léegi ci buntu bi ah radiyallahu anhu an nabi muy jëlee ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kene nee na man kaanat indahu mazlimatun waaw man kaanat képp koo xam ne nekk na indahu fa moom mazlimatun waaw mazlimatun loolu ah, ah, ah, mazlamatun wala mazlimatun wala mazlimatun mazlimatun euh, loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, dañu ne mazlima la loolu mooy lépp kene mazlimatun la ñuy wax ah mooy bi kasri laami ala almashhur mazlimatun waaye ku mel ni al imam ibnu Qutayba ak ñoom al imam ibnu Tiin ak al Jawhari ah ñoom dañoo nettali ne fatha bi mën na nekk mooy mazlamatun waaw man kaanat ah inda man kaanat indahu mazlamatun ah mu ne waaye loolu nag am na ñoo xam dañ koo bañ ah ne déedéet mas du loolu fen <laughs> waaw waaye am na sax beneen damma bi mazlumatan waaw comme le al imam al-Hafiz ibn Hajar wax ci al-Fath mu ne eh, eh, gis naa wa ra'aytu bi xatti Mighlataay mul al-Hafiz al-Mighlataay rahimahullah kene al-Qazzaz haka damma aydan kene nee na damma nga mën na cee ne kon mooy boo seetloo ñan mooy da nga naan mu musallasatul laamila mooy man nga ne mazlama mazlimatun moo gën a siiw man nga ne mazlamatun comme liñ la wax ne ñoom al imaam ibnu Qutayba ibnu Tiin al Jawhari rahimahu rahmatullah alayhi loolu lañ wax waaye naka noonu mazlumatun loolu it loo xam ne kon wax ne gis na ko ci e, mbindum ki nga xam ne mooy al Haafiz al-Mughlataay rahmatullahi alayhi ah que ne al Qazzaz de. rahimahullah ci ahlul lugha nee na damma sax mën naa nekk mën nañ ne mazluma kon man kaanat indahu mazlumatun wala mazlimatun wala mazlama mooy képp koo xam ne nekk na fa moom ak ak ak tooñaange <laughs> mooy ab àq bu mu jël ci nit ak tooñ bu mu tooñ li afiihi ñeel mbokkam bokku jullitam bu mu tooñ waaye afiihi bi amul mafhum manoone bon mbokku jullitam la kon nag man naa tooñ yéeféer yi di dem déedéet dañ naan la li axiihi bi euh, loolu amul mafhum manoo ci dégg ne woo oh, comme que julli yi lay wax mooy kon bu dee yéeféer la garaawul quoi déedéet ah non parce que bi doon alxuraan ne noon innamal mu'minuuna ixwa way ngëm yàlla yi kese ñooy ay mbokk kon ñoom lay wax kon nag moo man ñi yéeféer bii man naa ko tooñ voilà maa daama du jullit dañ naan la déedéet xanaa déggoo fi keroog ñu doon junjaat rek xadiis euh, euh, Seydina Abdallah ibn Unaysi bi Seydina Jaabir demoon jële ci moom bi borom bi naan ana dayyaan kene amul benn jullit buy dugg àjjana fekk mu yore ab tooñaage ab àq bu mu yoreel yéefër lu na ko fay bala mu waaye yéefër bu nar a dem safara sax bu yore lay àqub jullit dina ko fay balaa muy dem fa muy dem kon nag kon li axihi mooy mbokku nitam waaw képp koo xam ne ta ta ta ba ñuy gis inni haramtu zulma ala nafsi wa ko mu muharrama man borom bi dana maa jombale sama bopp tooñ ba pare ma def ko seen diggante moo nekk loo xamante ne nii dama koo xaraamal kon bu leen tooñante loolu bañ koy gis nañ la ne euh, loolu euh, que jinne yi biir jinne yi di tooñante biir nit ñi jinne yi di tooñ nit ñoom ñëpp a ci waaw jinne bu fi tooñum nit yow dañ naan la demal nga nga lii mooy xew waaw nan mooy xew man kanat indahu mazlima ku am tooñaange daal li axiihi goo xamante ne nii yoreel nga ko sa mbokk waaw toor boo ko def offensé nga ko <laughs> waaw am loo ko yàqal boo xam ci wàllu dereetam la wala alalam la wala réputation am la da nga jëw da ngaa yàq deram wala da am alalam joo jël danga ngaa bët bi wala nangam ak sàngam yooyu yépp min irdihi moo tax mu leeral ko min irdihi tooñaange boog nekk ci deram mooy comme li ñu wax sànk da nga koo jëw da ko koo xas waaw danga ngaa ñëw daal di koy traiter de menteur devant tout monde même sax bu dee du tout monde yàq deram moo xam ci sa plume nga ko defee parce que journaliste nga wala sa clavier wala sa sa say baaraam comme que da ngay taper ah nga def loolu moo xam na ngaa yàq deram waaw aw min léegi yàq deram nag mooy yàq deru doomam wala soxnaam wala yooyu mooy deram nga yàq waaw xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam haadisatul ifki mooy kàcc gu rëy googu naafiq yi waxoon ci deru sayyidatu Aisha mais Sayyidatu Aisha kese dañ yàq der mais yàq nañ deru Sayyidina Abu Bakar yàq nañ deru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ bëggoon waaw loolu moo doon seen objectif mooy ñoom loolu la waaw nekkul ne euh, nit ki mais boo loo xam ne dafa takk ci moom nga xam ne yow boo ko yàqee yàqaale ko comme ni mu wax ne Fatimatu bid'atun minni Sayyidatu Fatima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dog la ci man képp ku yàqu deru Sayyidatu Fatima deru yonent bi yàq léegi yow waroo daa doororoo man man man man Fatima la amal kii ah al Batul az-Zahra radiyallahu anha wa ardaha wa anna biha ah yow noonu la waroo ko wax waaw <laughs> <laughs> min irdi aw min shay'in wala dara rek ku tooñ amul tooñaange dara dara lu mu dooraloon lu mu ndaw ndaw xet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne fal yatahallalhu minhu al-yawm <laughs> na dem ba set ci nan lay defe mu dem fexe waa ji jéggal ko ko wala rek bu ko waa ji jéggalul tooñaa ngi dam ko tooñ ah waa ji fay woo <laughs> loolu la di soit bu jéggallu ko wala mu fay am nga ñu ko doon wax <laughs> fan yee ñuy tudd sëy <laughs> naa hisaamum na am baar moo imaamu naa Maalik rahimahullah yaram biñ ko dóoree yar yu metti imaamu Maalik naan ko yar yi daa waaw yow maa ngi jóge Saam sama baay jaay xaw ma këram lool ngir ma ñëw aji ñëwaale ci Maalik mi ñuy wax ma ñëw amoo dara loo may dangaa ñu may dóor bii non man man duma la ko jëgg la ah. voilà mooy noonu man a ko na waaw kon mooy nit ki yow da nangu euh, euh, da ngay fay da ngay fa yataxallalhu mooy dangay ngay nangu dem ngir set ci la nga xam ne moom nga def waaw la nga def ci moom moo xam ab gaañ-gaañ la waaw moo tax yonent waaye sa suñu borom ne woon ku ñu ku euh, buñ leen tooñee na ngeen fayu lu toll li ñu leen tooñ waaye bu ngeen mu muñee moo gën boo fi dabbusee ni tut paak na ko dabbuse nu toll noonu lal koy dabbus waaw waaw wal juruuxu qisaas suñu borom nee na ngaañ-ngaañ yi dañuy natt na mu toll waa bu la ko jéggalu noonu lay waaw boo fi boo fi njoosee nopp jàmbur ñu njoos sa nopp waaw mu ngi noonu <laughs> gaa naan loi du talion xaw ma loolu loi charia la bu yàgg ngeen naan may talion eh, waaw léegi kon mu ngi noonu le <laughs> mu ne kon ma ngee daxal la loolu eh, wala nga dóor ko mbéj waaw <laughs> mu ngi noonu de saay boo ñëwee dañ lay fëgg kii eh, riwaay imam Tirmidhi indi aw maal wala alal alalam nga lekk luumal alalam ci ay say naxaate yoo def ñëw nax ko ba jël alalam mais fa leta xalalul an noo koy defee nga dem delloo ko loolu insha allah tey la ñuy waxaale liñ liñ junjoon si masaalik bi insha allah na nga koy delloole fa leta xalalul an bi mais nañ continuer insha allahu taala après ñu ñëwaat kon na ci fexe set léegi al yawma léegi qabla ama an la yakuna yonent bay saa saa wax de laata muy bañ a nekk diinaarun bés boo xam ne diinaar ay ay di génne pièce or wala dirham wala ay pièce xaalis ngir jox waa ji euh, euh, léegi ngeen kitoo loolu am de bés booba la in kaana lahu amal lan mooy xew <laughs> comme que xaalis ba du fa jariñ xaalis du jariñ moo xam façon boo ci man di yor euro dollar dollar yépp dara bu fa jariñ yawma laa yanfa'u maalun wala banuun la borom bi wax bés la boo xam ne yawmal qiyaam laa yanfa'u du jariñ maalun alal ku amoon alal jariñu la fii ci kaw suuf doo dem ba alaaxira alal ja di la fa jariñ wala banul du caagante ne say doom boo defuloon ci ñoom yar bu baax ak yu baax yoo xam ne moo tax boo nekkee alaaxira yow boo demee barzax ñu lay ñaanal ak yoo yokk loolu ak man laa ram bu ëllëg ah ñoom baaxuñu nekk ci mbonte comme yow nga bonoon ba ci jeex na yow de toute façon loolu dajal waaw léegi kon mooy mu ne balaa bés ba nga xamante ne laa yakunu du nekk diinaar mooy lan du nekk mooy du am dara njariñ xam nga suuf wa axrajatil ardu asqalaha suuf day génne la ko diisal ci nit ñi ca suul waaye koy génne nit xam ne moo taxoon di rayon fa mais décimé woon ab comme léegi si yenn multinationales yi bu ñu bëggee passé benn gazoduc fenn wala ex ex extraction minière wala Amazonie jaral na leen ay tribus yoo xam ne ni ñu fa yàggee ay peuplades yoo xam ne ni ñu yàggee foofu pare na ngir déjjiti leen fa ngir lan suuf si lañ soxla seen seen bassin naturel bii fii bari nay garab bari nay diversité picc yu bareeg façon rab yu bareeg yooyu ak ñii noonu la ñuy dund seen yoon ñoom pare ngir raser lépp Brésil ñaata Amazonie ñaata man bi ma dégg boo déggee chiffres yi man manuma koo jàpp tellement dafa bari ak ci balaa combien de terrain de caaxaan lañ lañ lañ lañuy raser ngir lan ngir entreprise multinationale yi mën a tëral foofu def fa seeni entreprise di mën a extraire mines yi ci suuf ak orbet yooyu ak ak ak yi nekk ci suuf kanta à amé amérindien ya fa dëkkoon ak yooyu seen yoon newu ci waaw ba pare parqué leen ci benn parc léeg-léeg bu leen doyoo sax ñu nangu ko ñuy suicide woo ñenn ñi di kaas yi dem ci tribunaux yi mais gars yi dañ leen di gañe lu bari waaw wal iyaazu billaah ndax lu yi ñoo bii te loolu kese xew fépp presque waaw looloo xew fépp fépp mooy ne euh, yooyu taxoon diw pare woon na rayoon sa mbokk ndax alal ñaata nit ñoo rayante ngir. alal lañ doon xëccoo ba ñu rayante kenn ki ray keneen waaw peuple ray moo peuple morom ndax alalu àddina waaw ndax kii va mettre sa main sous le offshore bi pétrole bi nekk ci géej gi ñii ne ko moom ñii ne ñoo ko moom ñu def ci ay xare ba ay am ñoo xam ne ay militaires yu deef yi ay pauvres yu deef yi ñuy deef yi ndax lan lu ko waral alal ay bés boobu borom bi wa axrajatil ardu asqalaha suuf day génne yi nga xam ne ñoo ko diisal trésor bi day génn tamit ni muy génnee nit ñeeg lépp lu nekk ci biir keroog noonu lay génnee trésor bi ngay gis jamaa jeeg or yeeg bëgg suuf beeg yépp di feeñ waaye suñu borom nee na kenn du ko xëccoo keroog bés boobu <laughs> gaa or boobu xam nañ ne moos dank suufa leen mook dank suufa ci ñoom ndax du fa am benn njariñ yow ma laa yanfa'u maalun wala banuun bés la boo xam ne du jariñ de maalun alal wala banun du caagante ne ay doom yoo xam ne yow yaroo leen woon wala teguñu woon ci diine ci àddina ha kon nag yonent bay saar saam ne kon na gaaw setal boppam léegi ca tooñ góogale laata muy dikk bés boo xamante ne nii la dinar ah al qabla an la yakuna dinaarun wala laata muy bañ nekk dirham wala diinaar bañ am solo in kaana lahu amal léegi nag comme que yooyu jariñu fa tus luy xew ah, in kaana lahu amal bu dee ne waa ji jëfoon na jëf yu baax amalun saalih jëfoon na jëf yu baax bu doon na jëf na yu baax ah waa ji kat defoon na jëf yu baax kii kon kii mooy jullit la sinon ku dul jullit sa jëf man la baax <laughs> waaw in kaana lahu amal bu dee ne moo tax tooñaa ngi nag ñooñu duñu duñu duñu duñu duñu bu dee ne dafa am liggéey am na in kaana lahu amalun salih keroog nag bu ñëwee yowmal qiyaam comme que alal da muy yaakaar jariñu dara bu dee ne am na te yor na tooñaange yi bés bu dee ne setu ci léegi lii way xew bu dee am na ay jëf salih bu baax ukhidha minhu dañuy jël ci jëfam yu baax ya bi qadri mazlimati lu tolloog tooñaa ngegam tooñ waaw lu tolloog proportionnellement la mu tooñ ndax al jazaa'u min jinsil amal lu tolloog la nga tooñ rek pro day proportionnel ak nga def moom la jël ci yu baaxam waaw daal di koy jox waaj léegi wa in lam yakul lahu hasanat waa léegi bu dee amoon amul yu yiw nag comme yéefér wala jullit boo xam ne fii mën a ñu mu tooñ daa bari ku nekk jaar na kees ku gaa ba ñu jëlee gaa yi ba ñëpp jëlee daanaka defeetul dara mu ne wa in lam yakun lahu xasanaat bu dee ne amatul amatul ay yiw bu dee amatul ay yiw uxida min sayyi'aati saahibihi fa humila alayhi wal iyaadu billah ah bu dee amatul yiw bu mu présenté ku gaa yi mën a jël parce que waa ji il n'est il n'est plus solvable foofu la solvabilité mooy la mooy ay xasanaat la <laughs> yow mal xëy am na bii solvabilité moom mooy ëpp ku bari ay ay ay ay ay alal ju mu daje al kasratul arab loolu mooy sa solvabilité moo tax banque yi ba lañ laa lebal dañ lay laaj <laughs> waaw xool eh, lan mooy wane ne yow mii lan ngay gañe waaw moo xam ci entreprise yoo yor wala wax salaire boo yor wala yow daal comme ñu xam loo xam ne dinañ assuré wu ne. boo problème amee ñoom dinañ ko mën a dinañ dinañ dinañu mën a récupérer seen bien non loolu moom gars yi dañ ciy assuré wu mais yawmal qiyaam amul lool yawmal qiyaam la solvabilité c'est des yu baax yoo defa ah. bu dee defoo lu baax sa yu baax mooy solvabilité waaw waa ji ñu ne si lui il est solvable mais bu dee ne sa waay indiwu fu yu baax et il n'est pas solvable léegi nag mu def wa in lam yakun lahu hasanat waa léegi s'il n'est plus solvable mooy amul amul yu baax nu mu ne ukhidha min sayyi'ati saahibihi yonent bi sallallahu dañuy jël ci yu bonu kamu tooñ mbokkam fa hubila alayhi ñu jël ko di ko yem lu proportionnel lu tolloog tooñaange gam waroon a fay la jël ci yu yées yu mbokkam ni ñu daal di koy yem waaw ñu ñu daal di koy yem waaw ñu daal di koy yem waaw noonu lay demee mu ne rawaahu al-Bukhari hadith bi al imaam al-Bukhari yu Muhammad ibn Ismaïl daal na koy solo waaw lii moom waaw lu yéeme la ñu sànni ko ko <laughs> moo tax am na ci yeneen riwaaya <laughs> waaw imaamu Muslim indi na ko mais bon loolu beneen riwaaya boo xamante ne mooy li muy wax al-muflis <laughs> kan mooy ki ki perte ki ñu saisir mu perte. laaj ko saxaaba yi loolu dinañ ci ñëw dina ko imaam dina ko indi sax ci fii bi mu ne mooy ki nga xam ne day ñëw yawmal qiyaam fekk mu ñu ne ko mooy ki nga xam ne daal amul dara laa dirhama lahu wala diinaar amul dërëm amulu diinaar mooy daal moom xaalis amul du du du pièce or du pièce xaalis mooy du ay euro du ay euh, du ay dalasi du ay dollar amul dara waaw mu ne déedéet al muflisu ñi ñi mu ne ki dëgg dëgg ci sama xeet ki ñàkk saisir ko mu perte mooy kii ñëw yow qiyaam indi julli indi woor indi koor indi zakat waaye ñëw na ŋàññi ne kii tuur na dereetu kii lekk na alalu kii ñu jël ci ay yu baaxam di ko joxe di jox kii di jox kee di jox kee ba ñan ba mbir yee jeex yu baaxam ne jeex laata c'est créancier gaa yi <laughs> yoree lool <laughs> ñu mu tooñoon ah euh, euh, maragu leen a fay nag affaire yi jeexagul ndax ñoom pare te ñu fay leen lii mooy yow mu diin bésu pay day nekkee amul ay naan no dommage demal comme li ñu wax sànk doola léegi lu ñu def ñu jël ci seen yu yées seen seen xataayaam la ñuy jël di leen ko yet di leen ko teg waaw léegi nag bu nga xamante ne nii euh, euh, euh, ñoom nag pare nañ ah ñu daal di koy amatul lu baax ñu daal wa turiha ginnaaw gi ñu <laughs> sànni ko biir safara kon nag mu ngi noonu kon al imaamul Buxaari rahimahullah moom kese moo ko solo déedéet al imaamu Ahmad sëriñam solo na ko na ko al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi ñoom ñëpp daal dinañ koy ñoom ñëpp daal dinañ koy solo kon nag mu ngi noonu al imaamul Buxaari rahimahullahu taala moom mu ngi ko indi ci kitaabul mazaalim baabu man kaanat lahu mazlamatun inda ar-rajuli fa hallalahaa lahu hal yubayyinu mazlamatahu ah? andi na ko foofu al imaam al Buxaari rahimahullahu taala waaye andi na ko tamit euh, feneen euh, euh, fi nga xamante ne nii mooy kitaabur riqaaq baabul qisaas yawmal qiyaama wa hiya al haaqa foofu tamit andi na ko fa kon kanta al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala lii nii mu andi. Euh, bii nii mu indi euh, moom mooy mooy bi nekk ci kitaabul madaalim baabu man kaanat lahu mazlima inda ar-rajuli fa halalaha lahu hal yubayyinu euh, mazlamatahu mu ne haddathana Adam ibn Abi Iyas muy Adam ibn Abi Iyas Adam ibn Abi Iyas ah muy Adam ibn Abi Iyas Abdurrahman Abul Hasani al-Asqalani al-Khurasani rahmatullahi alayhi al-Baghdadi rahmatullahi alayhi qala haddathana ibn Abi Dhi'b mu ne ko nettali ibn Abi Dhi'b ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Mughira ah, ah, xaritu imaamu Maalik muy ibn Abi Dhi'b bu dëkkoon ci Madinatul Munawwara bokk ci borom xam-xamu Medina moo ah, al-Munawwara rahma qala mu ne haddathana Sa'id al-Maqburi mu nekk leen nettali mooy Saïd al-Maqburi di Saïd ibn Abi Saïd Kaysan al-Maqburi Abu Saïd al-Madani rahimahullahu ta'ala an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kanat lahu maghlimatun li ahadin min 'irdihi aw shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirham in kana lahu 'amalun salih ukhidha minhu bi qadri madlimatihi wa in lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyi'ati sahibihi fa humila alayhi noonu la ko ëndee léegi ci gàttal kon gis nañ fii lëkkaale nu bunt bi leer na mooy delloo tooñ moom tooñ xaraamal bu ko boroom bi xaraamal ba moo tax nag ak këni tooñ nit euh, naan man moom de toute façon man moom ku ma yoreel dara moom bu ma deewee jeex na yaa ngi wax lu amul de woowal ku la neex na nekk ci sëriñ nga seet <laughs> woowal koo ko si fi benn sëriñ boo xam ne nitu yàlla bu ñuy wax boo xam ne dane gaa yi samay taalibe def leen lu leen neex après dara du leen ci fekk loolu benn min ñëw ko wax yow nga ne yeegi yow parce que taalibe sëriñ diw nga képp koo tooñ boo deewee ñàkk na dangay ngay wax lu la neex <laughs> yonent bari saasaam léegi li mu wax nag waxu yonent bari saasaam la ñuy jàpp wala sa waxi caaxaan yooyu nga xam ne sëriñ ba ngay askaraloo sax waxu la loolu te amul amul sax wax la <laughs> waaw loolu nga am na ay expliquer la wax léegi mooy léegi euh, euh, fal yatahallalhu al an kon mooy nit ki mooy kon ndeke tooñ boo ko fayul koo fi tooñ boo ko fayul fii nii yow yowmal qiyaam bi nga ko fay waaw kon nag loolu moo lay wan kon affaire bi kon amul rëcc ah. ah du gisoon nañ keroog keroog deuxième hadith bi ñu gis ci buntu bi hein wa an Abi Hurayra muy hadith 204 wa an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu qaala anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waat naa ne di ngeen delloo haqqi ila ahliha ci ay ñoom yawmal qiyaama bisu penc bi hatta yuqaada lish-shaati al-jalha mais xar mi nga xam ne daa amoon béjjén sax mbëkkoon meneen xar mi amuloon béjjén dañ day fayu keroog mina shaati al-qarna waaw gisoon nañ ko hadith boobu léegi nag leen nañu dese fii ah leen mooy waa léegi é bon comme que yonent may saa saam nee na fal yatahallalul an képp ku fi yor mazlima inda inda mazlima li wax nañ la ci riwaa imaamu aw maal wala alala sa waay na nga fexe léegi set ci léegi waaw nga fexe set ci léegi waa léegi man la question que je pose mooy comme que noonu la demee hein hein moo tax fële imaamu Tirmidhi da ne foofu yonent Seydina Abu Hurayra dana yonent sallallahu alayhi wa sallam ne rahimallahu abdan kaana li akhihi indahu mazlima fii irdin aw maalin fajaahu fastahallahu qabla an yu'khad wa laysa samma diinaar wala dirham fa in kaanat lahu hasanaat ukhidha min hasanaatihi wa in lam takun lahu hasanaat hammalu alayhi min sayyi'aatihim voilà noonu la ko al imaam at-Tirmidhi indi ne yonent sallallahu alayhi wa sallam dana rahimallahu abdan yàlla de yàlla na yàlla yërëm te réeram na mooy bu dee ñaan dal na bu dee xabaar noonu la demee ja jaam bi nga xam ne kaanat li akhihi indahu mazlima dafa nekkoon ci mbokkam daa yore loon ak tooñaange mbokkam fii irdin ci der aw maalin wala alal fa jaahu mu dikkal ko fastahallahu ah ñaan def la tuur ak ngir daal di set ci li nga xamante ne mooy tooñ ga nga xam ne moom la ci euh, euh, moom la Euh, tooñ mooy def ko mu xalaal nan lay def mu xalaal ko ci moom mooy mu def mu baal ko wala mu fay ko ko waaw waaw léegi ci alal moo xam ci deram wala alal fa jaa aw fas qabla an yuxad laata ñu koy ñu koy faat yaata borom bi di jël bakkanam ndax kan walay sa sàmma ndax bu xasee faatu walay sa sàmma fële mu jëm di yawmal qiyaam amu fa hein dinaar wala dirham yooyu amu fa léegi nag bu amee ne bu nekkee ay yiw la am uxiza min xasanaat yi dañuy jël ci yiwam yi waaw bu dee nag yu bu dee amul nag ñu jël ah amul xasanaat xammalu alayhi ñu daal di koy yenn chargé ko min sayyi'atihim ci yu ñaawu ñamu tooñ léegi fii lenn kon lañ ci mooy léeg-léeg wuu sawaay ñi nga ma ne ñi ma tooñ ñëpp nag am na ñoo xam ne xam naa leen la léegi ni ngay def mooy dangay dem nga del lan nga leen tooñ seen alal laa ne tuwaay dama leen a nax lekk seen alal dañ naan la ah léegi <laughs> da ngay dem te <laughs> ñoom ñi nga xam da dem soit nga ah, diw léeg-léeg nag jarul a leeral moo tax imaamul Buxaari rahimahullahu taala def buntu bi bi nga xam ne moom moo indi moo nekk ci kii bii nii ni nga xam ne noonu la ko tudde moo am solo hal yubayyanu ah, man kaanat lahu mazlimatun 'inda ar-rajul fa hallalaha lahu hal yubayyinu mazlimat mazlimata waaw koo xam dafa amut tooñaange ca benn waay mu dem ngir réparer lool ngir mu nekk ala xill mu dagan ci moom ko est ce dem dafa obligé tout le temps leeral waa ji tooñaange ga déedéet waa ji da koo jëw bu nee ne yow li ëpp sa xel jàpp nga ne yii bu ma ko nee damaa jëw waa ji dina ma mere mere boo xam ne bu may jéggal man na yàq lu bari jarul nga koy nee ko daal man daal des naa loo xam ne ci sa ataw naa ko loo xam ne dina loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgg loolu mooy li gën a jub ci kii yi moom lañ lay wax waaw mooy ni laa nag nga jéggal ma lool nga jéggal ma ak même boo ko leeralee gis nga mu andi lu gën a garaaw yow doo ko leeral mais nag doo ne comme que loolu la kon man du ma du ma ngir man ci biir da ngay ngir fekk ci waaye nag doo ko leeral voilà mais daal di nga fexe ah bu dee moom alal la joo xam ne moom nga ñëw xam nga ne moom boo kiiyee nga ne ko man de lii de def ko ci enveloppe wala yooyu ne ko lii de ah yow la ñeel. waaw mbir ma moo xam ne nag daa nekkoon ci man waaye nag ah daganuma woon de waaye daal eh, lee daganuma woon ma yoroon loolu moo tax may ñëw nag di la ñaan nga jéggal ma ci lii nga xam ne moom daal moom laa la jox eh, eh, nga xam ne pour fay la waaw léegi mooy loolu mu dee bu dee xam nga ko te problème mu indi problème bu gën a rëy bu dee bu problème bu gën a rëy man ngaa jël rek jox ko ko waaw wala fexe lu ci jote nga xam ne affaire bi débarrassé wu ci yow ndax boo ko waxee comme ji comme li nga xam ne ab ab ab jiw la wala loo xam ne yu mel noonu nga xam ne man na laa fusiller sax boo mayul lool duñ naan demal wax ko ko bu fusiller la déedéet ah la benn nekk loo xamante ne waa ji mooy mu ngi mooy tamatooñ faatu na ci alalam laa laa jëloon dañ naan la demal nga seeti ay mbokkam bu dee mbokkam yoo xam ña ko war a doon nga jox leen ko bu ñuy miraas nañ ko ci boole. wala miraas nañ ba pare lii nag góor gee ko moomoom waaw naa góor ga waaja dëkkoon Louga lañ joxe woon bañ ko doon gis ca siira ba wala xaw ma fanati <laughs> waaw ci ci masaalik bi waaw nga ñëw yaa ngi ne la nga ne man de góor gi laa doon seet ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un góor gi yow naa yëgoo li xaw génn naa dina ñu ne sës léegi yow un million yi nga sàccoon te indi ko ngir delloo doone ne ah c'est dommage comme nu ñu diwaat déedéet da laaj waa léegi kan moo ko fi kan mooy ñan ñoo koy doon ñu wax la waa kër gi ñu koy kii nga ne leen lii nag moom moo ko jarul nga naan leen maa ko sàccoon ñëw rek lii nag moom de moom moo ko moomoon ci man la ne woon ma ñëwoon nag di ko jox yëguma woon ne sax euh, génn na àddina yal na ko yàlla yërëm waaye lii alalam la woon bu ko defee ñoo loolu nga dem waaw ok léegi mais bu dee nag ba ma ñëwee war koo delloo dama ñëw dëgg la mais amul kenn kenn koo xam ne ku koy doon ku fa ne dañ naan la alal jooju yow amatoo droit mooy da nga koy fexe débarrassé wu ci. sara saraxe ko mais yéene ko ko moom mais pas pour yow waaw pour ëllëg bu la toppee jool fekk yow def nga lu baax loo xam ne moom defal nga ko loo xam ne man naa remplacer loolu la loolu moo ki nga xam ne da koo sàcc la comme li ñu waxoon yow nga jël Royal Air jóge Sénégal xaw ma di dem fenn jël Royal Air def def ka euh, euh, Alta euh, Mohamed six Mohamed cinq aéroport Mohamed cinq de Casablanca rahimahullahu ta'ala yow naa nga kii rek sàcc nga benn waay téléphone am quoi dindi pis bi ni mu gën a gaawee sànni ko dem Sénégal nag di jaay ne am nga iPhone daal di jaay kii walla nga ñëw dégg li ñuy wax lii nga ne ilaha illallah mais kooku man xaw ma kan la sax xool ma sax xar kanam li ma leer daal mooy du africain arabe la am tubaab la sax xaw ma ci dara xool téléphone bi amatul benn donnée ndax boobu ba nga ko sàccee da nga wu lépp léegi nag ngay rëccu nii nu may def est-ce que c'est pas dañ naan la léegi yow téléphone boobu noonu amatoo waa di ko di koy utiliser ah non danga koy utiliser mooy yow da koy jaay dans le but que mooy non pas jaay saraxe ko saraxe ngay def yéene ko ko moom léegi am na benn affaire bu dee ne waa ji da nga koo tooñoon ab dóor mbéj wala bu mbéj la wala mooy yow alal ji nga jël ci moom booy delloo bu dee ne añulul affaire mu ngi. mooy ne ab rajoom nga sàccoon wala ay tëmbërlaen yu muy sol ay dal yoo xam ne moom la doon sol wala casquette nga sàccoon wala ab yéreem boo xam ne garaaw na cher na bu boobaa yow yére bi bu dee yaa moom da nga ko koy delloo yére bi nga sàcc bu dee li nga sàcc matériel bi mu ngi fi moom ngay delloo léegi bu dee ne matériel bi mais man affaire bi réer na sax wala froissé woon na yàqu na dafa sàppi woon ba ma sànni ko léegi comment je vais faire bu mel ni ba nga sàccoon ci moom ba nga jëloon ci moom delloo ko waaw tooñ gi nag man lekkoon ak foqar ci ñëw ne ko maa ko nangu maa tay nangu ko maa tay maa ko nangu loolu it man na nekk même bu loolu lu mu ci man di doon lu mel na comme que mbir mi ci boppam newatu fi wala yàqu na da ngay outil équivalent woon lu mel noo ngay outil daal di koy jox léegi nga nag bu lee loolu amul bu mel noonu yooyu jeex na Sony rajo yu mel noonu Sony defar ko ko man xaw ma fu mu koy trouver nga ne loolu loolu du la ci génne da jël te manoo am équivalent da ngay jël njëg gi voilà lu toll ni loolu la mu doon jar nga jël ko jox ko waa ji waaw léegi kon façon yii nii yii nag Seydina Ibn Mas'ud radiyallahu anhu moo leeroon affaire yi surtout nan ngay delloowee affaire yeeg bu dee ne waa ji Euh, da ngaa dem gisatoo ko wala lu mel noonu da ngay sarax affaire bi yéene ko waaw kon mazaalim yi noonu lañ koy defee kon nag képp ku ci am dara nii la waaw bu dee da faat deret ah, ay ñoñama wa man qutila mazluman fa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyihi sultana borom bi nee na ku ñu faatal sa mbokk ci tooñ defal nañ ay mbokkam ab ku ñu tooñ rey mbokk ya fi nekk ya ko fi toogal defal nañ ci moom pouvoir ci kaw ki ko faat waaw léegi nag yow ah buñ nee xisaas yaa fi rey dañ lay rey mais bu dee mbokk yi kenn ci ñoom même téeméer lañu kenn ne man jéggale naa bu boobaa waa ji kenn du ko rey lu tax parce Euh, ah, loolu dafa nekk loo xam ne laa yatajaza kenn mënu koo di diviser ne waaw comme que affaire bi kenn ki nee na nañ ko baal ñeneen ñi nee nañ duñ ko baal léegi nañ ko rey une demi demi rey dañ ko xaaju rey après beneen bi ñu bàyyi ko mu dund loolu ma da ne dee moom day dee rek wala déet comme que am na ko jéggale léegi léegi rek te war a joxe indemnisation yi mooy ndàmpaay yi nga war a ndàmpaay ko rey nit léegi nag bu dee gaa dañ ne la man nga ñëw gaa yi ne la moo joxeel ndàmpaay ah ñun nga dem bay joxe gars yi ne la moom yow mii sax na ngaa départ kii mais non garaawul saa yi baal nañ la ko waaw ko loolu la mooy nii jàpp ko nag ki nii ci yëpp waaw jàpp ko ci nii moo tax affaire caaxaan yi ñenn ñi wax lii nag particulier ak borom pouvoir ak yéen yow nga doon ne pouvoir laa yor rey ñu bari parce sa pouvoir nga doon garder. wala mutinerie am nga rey ñu bari parce que léegi loolu est ce jàpp nga ne war naa tax ñu ne waaw kon garaawatul déedéet bakkan yi nga rey rek yow fa la taxallalul an yow yow bokk nga ci ñeneen fële saa saa bi wax demal nga fexe ñi nga reyal seen mbokk ñoom yow ni nga am problème de mooy mënoo taxaw après benn régime ñëw wala yow nga waxtaan ak ñi ci def ñu ne dañuy de amnistie générale léegi yow ñu baal la yow noonu ne te ay bokkam seen yoon nawu ci biir parti politique yi daal yéenay wax seen biir ne léegi baal nañ gaa yi lu kat moom ba baal kat est-ce que ñoom jareet jareetu ñu ñu rey mu xëri ñu ñu rey fee ca ca ca ca ca ngeexoo ah ma ñu ñu faat fee ci ci ci poste caaroy gaar beeg yooyu kat mais waaye léegi léegi yow nga ne man politique politique politicien bi man maay décider ci turu bakkan yooyu rek ay boo on fait amnistie générale loolu du l'islam ah ba amnistie générale amnistie générale l'islam neewul amul de mais mooy lenn lay nekke mooy ñoo mbokk yi ña ko am ña ci am ci ñoom ci seen mbokk fokk ñu bokk ci commission yooyu waaw bu dee ñoom ñoo jéggale wala kenn ci ñoom jéggale parce que mooy li ñuy wax sànq bu dee kenn jéggale kenn manu la ne voilà non mais boobaa jéggale tekkiwul ne mooy kenn du ko rey day jox indemnisation voilà ñu ne day day joxe indemnisation léegi loolu la ñuy mais manu ngeen a toog ci seen fauteuil yi des fauteuils ci biir salon ministère yi rey nit ñi ba pare après ba affaire bi jeexee ngeen amnistie ne amnistie nañu on a voulu créer une commission voilà comme ça a été en Afrique du Sud quel bel modèle dañ naan la waaw quel beau modèle dañ naan la bàyyi sa waxi caaxaan yi bakka ni ñuy faatu nag déedéet loolu mooy il faut ñoom ñi nga xam ne borom bi nee na ku ñu faat defal nañ say mbokk sultaana il faut ñooñu noonu nga dem ba ñu d'accord na yow jéggal nañu la léegi bu ñu la jéggalee alhamdulilah léegi nag noonu ngay def mooy mënoo def neneen waaw moo tax amnistie amnistie générale yooyu kese loolu du mën a nekk noonu voilà kon nag ci gàttal kon affaire baa ngi noonu kon foofu la ñuy yem insha allahu taala jotaay bii di ñëw ñu gis hadith bi ci tegu kon lu kaale ma buntu bi leer na moom Raddul Mazalim fay tooñaange yi nga tool da koy delloo que ça soit al der réputation deret lépp da nga koy delloo waa ji jéggal la sinon euh, di nga am problème yowmal qiyam bu la bu dee amul dara lu yàlla def <laughs> ba teggil la waaw parce que borom bi ci ngëneelam am na ñoo xam ne yowmal qiyam moom mooy moom mooy taxaw daal di leen euh, même euh, fay ña nga xam ne ñoom lañ yoreloon borom bi defal leen lu tax ñoom duñu jopp waa ji